Euh, suñu jotaay yi weesu gisoon nañ ci ibadatul kuffar ak ibadatul muhammadiyin maanaam yéefiir yi ni ñuy jaamoo yàlla ak ñi nga xam ne ñooy muhammadiyuuna yi maanaam jullit ñi euh, ni ñuy jaamoo yàlla waxoon nañ tamit ci euh, maanaam maqaama muhammadiyuuna yi ñi nga xamante ne dañoo jeex tàkk ci yent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam maa xamante ne ñoom ci seen lépp ci jaamu yàlla la aju seen lépp jaamu yàlla la seen mboolem wax yi ak jëf yi doxalin yi biir biti lépp jaamu yàlla la tey insha allahu taala dañuy gis benn sujet bu euh, bu lënt bu bu nuancé léegi lu ñuy wax al abad al abad mooy l'éternité wala l'éternel voilà abadan mooy pour l'éternité maanaam ba fàww euh, abad mooy fàww gi al abad voilà l'éternel wala l'éternité mu ne aw rada rotal na ash-shari'u maanaam borom sharia alkarim bu tedd bi te maanaam baat la boo xam ne dañ koy wax di ci jublu yàlla et en même di ci jublu yent bi sallallahu alayhi wasallam mooy kii tëral sharia waaw dañ koy wax léeg di jublu yàlla di jublu yent bi tamit sallallahu alayhi wasallam lafzatay ñaari kàddu yi nga xam ne al abad mooy faaw ak abadan ba faaw ñaari baat yi faaw ak ak ba faaw qaasidan muy aji jublu bi ma ci ñoom ñaar maaniyan ay maana shatta yu wuute nuuridu daañu rotal nag min ci moom yii euh, dafa am ay maana yoo xamante ne sharia maanaam alquran ak sunna da euh, dañuy faral di jëfandikoo baat boobu di di di di rotal baatu abadan wala al abad fekk li ñuy tekki du benn te loolu bari na ci alquran euh, alquran <coughs> ñaare suy jëfandikoo benn baat bariwaan na lu muy nekk baat boo xamante ne dafa ñëw mais lu ci ëpp lu ñu bokk li ñuy tekk ci yeneen ay ci tegu wala ci yeneen aaya yi ci des te gisoon nañ ci lu demee nekk baatu diine comme yow mi diin mooy moom gi moom bisu pay gi loolu diine pay lay tekki inna diina inda allahi islam mooy euh, jëf maanaam nit ki ni mu mode de vie bi muy mën a adopté te yàlla di ko fa mu koy nangu loolu l'islam la maanaam mooy diine mooy li ñuy pratiquer culte ak ni ngay doxale ci sa àdduna ba yàlla na lii d'accord naa ci loolu mooy lislaam baatu kon diine foofu day tekki mbooleem li nit ki di wax ak di ko jëf ba pare nekk lu muy baaxoo nekk voilà euh, euh, léeg-léeg diine day tekki jëf rek comme fi mu naan innama umirtu an a'budallaha mukhlishan lahu diini ak wa maa umiru illa li ya'budullaha mukhlisina lahu diin mooy jëf yi et cetera <coughs> mooy dañ ko sellalal jëf yi léeg-léeg diine day tekki euh, day tekki euh, yaakaar naa pay gi tudd nañ ko voilà maanaam daal en tout cas ala kulli ay maanaa yu wuute Euh, léeg-léeg baatu diine di tekki di baatu euh, comme par exemple al amr amr ndigal lay tekki yenn yi mais léeg-léeg comme par exemple amru day ñëw ci maanaa euh, dogal naan innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun yàlla ak ndogalam maanaam ni muy dogalee mbir yi mooy ne su nammee dara danaan ko nekkal mu nekk comme par exemple euh, amr day ñëw di tekki maanaam administration maanaam ni yàlla administrer mbir yi maanaam yunazzilul amra par exemple wax yu foofu wax yu lay tekki yunazzilul amra minas samaa'i ilal ard day wàccee wax yu bi mu tukkee ci asamaan ñëw ci suuf léeg-léeg amru di tekki comme administration mooy yatanazzalul amru baynahum mooy day wàcce euh, maanaam am administration bi ci seen diggante yu mooy baatu yu dabbirul amra mina samaa ilal ardi fi yawmin kaana miqdaaruhu alfa sanatin mimma alfa alfa sana yàlla mooy wàcce mbir maanaam al amr mooy dogal administration yu dabbirul amra mooy administrer yëpp ci kursi yu la administration bi maanaam tey bu doon ne arache maanaam dañ koy gam-gam lekk présidence maanaam Élysée kursi yu moom mooy primature maanaam nga xamante ne foofu la kii yu mag yi di projet yi foofu la ñuy déparé administration su dee léeg-léeg amru day tekki sunna maanaam sunna yenente bi sallallahu alayhi wasallam comme fi mu naan fal yu xaalif fal fal fal yu alladina yuxaalifuuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adabun alim ah ñi nga xamante ne ñoom ñooy Euh, wuuteeg sunna yenente bi foofu amru sunna lay teg ñi wuuteeg sunna yenente bi sallallahu alayhi wasallam nañu def attention ba nga xam ne nañ moytandiku balaa tey fitna di leen dal wala mbugal mu tax léeg-léeg amru di ñëw di tekki rek yawmal xiyaamati ata amrullahi fala tasta'jiluhu maanaam ata mi ngi dikk amrullahi bis bi yàlla ne dana ñëw mooy yawmal xiyaamati kon da ngeen gis da gis ne mu falaat falaa tastaajilu bu leen ko yàkkam ci mi ngi ñëw d'ailleurs baatu ataa la jëfandikoo mooy ñëw na ba pare maanaam da ko conjugué au passé ñëw na donc et cetera ba muy quatorze sens yu baatu amru am ci alquran comme ni ko imaam al-Qurtubi waxe rahimahullah euh, kon di leen gis ne loolu boo ko toppee bëri na ci ay ci alxuraan lu lu mel noonu bëri na ci alxuraan fii nag euh, amru kii euh, fii nag tamit beneen maanaa la mooy al abad ak abadan mu ne qaala wax na taala aji kawe ji anil jannati ci aljanna ne xaalidiina dañuy sax béel fiiha ci aljanna jooja abadan ba faaw ñëw na ci ay saar yu bari comme euh, aaya euh, 57 ak 122 ci sourate Nisa aaya 119 ci sourate Maïda aaya 22 ak ak aaya 22 ak ak 100 euh, ci sourate Tawba ci ba note de base de page mi ngi ko aaya 9 ci sourate Taghabun aaya 11 ci sourate Talaq ak aaya 8 ci sourate Bayyina maanaam ci lam yakun khalidina fiha abadan euh, yooyu kon alquran ñëw na wax ni aljana gaa yi dañ fay sax abadan wa qaala wax na taala aji kawe ji tamit ba tey anit naari ci mbiru sawara ne xaalidiina dañuy sax fii ha ca sawara abadan ba faw euh, boobit ñëw na ci aaya 169 ci sóoratul nisa aaya 56 ci sóoratul ahzab ak aaya 23 ci sóoratul jinni yoo xamante ne benn bu ci nekk nee na xaalidina fiha abadan maanaam ba faw la ñuy sax ci alquran al ci ci ca sawara loolu moom moo tax ñu bari Euh, mooy ñi nga xam ne xëy na seenu xóot ci alxuraan tax koo bari noonu dañuy wax ne euh, xaalidina fiha abadan ci àjjana rek lañ koy wax waaye waxuñu ko ci sawara waaye loolu ñàkk a jàng ndax ñëw na ñetti yoon ci alxuraan yi wax ne xaalidina fiha abadan wala ñàkk ko seetlu la euh, mu ne ruya toxal nañu an nabi ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam qaala nee na laa saama man saamal abad laa saama wóorul man ka nga xam ne saama dafa woor dafa woor al abada faawu ko maanaam tout le temps tout le temps nga nekk di woor cent soixante cinq jours sur trois cent soixante cinq kooku wóorul al voilà yenente bi sallallahu alayhi kooku wóorut loolu xadis boobu muy wax ci nodd badpage mu ne rawaawul solo na ko al Bukhari imam mooy al imam wa Muslim an ah, wa Nasa'i wa Ahmad ak imam Ahmad ibn Hanbal wa ibn Maaja al-Qazwini wa ibn Jarir at-Tabari an ibn Umar an ibn Amr mooy Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhuma <coughs> wa Ahmad euh, mooy al-imam ibn Hanbal Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal rahimahullah wa ibn Jarir Abu Ja'far ibn Jarir at-Tabari wa at-Tabarani mooy Abul Qasim ah, euh, an ibn Abbas mooy Abdullah ibnu abbas ibnu abdul muttalib radiyallahu ta'ala anhuma wa bi lafzi ñëw na tamit ci kàddu laa saama wóorul wala aftara te dogul man ka nga xam ne saama dafa woor al abada faw maanaam l'éternité ku ki woor tout le temps kii woor tout le temps kooku boole wuñ ko ci ñi woor mu ne xadis boobu raw maanaam loolu nag li muy tekki mooy ngay woor bay wooraale tabaski korite loolu la baat boobu di tekki sinon euh, li gën ci ñuy woor mooy siyaamu yent yàlla Daawuda sa salaam mooy woor fan dog benn fan woor beneen fan dog beneen fan loolu moo gën te loolu sax am na lu ko gën en fait ndax loolu euh, euh, kii la alternative la bu yent bi sallallahu alayhi wasallam jox Seydina Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu ndax nee na daf ko proposer muy woor altine yi ak alxames yi voilà altine yi ak alxamis yi mu ne ko loolu dafa tuuti maanaam ak yaamul biir yi mooy ñetti fan yi ay ayyaamul biir yi maanaam eh, ndax ay yaamul biid yi ku ko woor maanaam mooy ñetti fan yooyu mi ngi mel ni woor nga ba faaw tout temps yaa ngi woor le 13 le 14 ak le 15 ci weer wu jot loolu nag boo ko dee calculer ci janvier février mars avril ak yooyu noonu da ngay juum. maanaam voilà calendrier lunaire la lañuy wax maanaam pleine lune mooy guddi jour yooyu euh, mu ne loolu dafa tuuti mu ne ko kon lundi bu nekk ak jeudi bu ne mu ne dafa tuuti mu proposé ko finalement ne ko maa ngi lay dénk kooru yent yàlla Daawuda sa ça ba pare ne ko nag amul lu gën a lu gën a tuuti loolu maanaam duma la wàññil lu gën a tuuti loolu maanaam duma la bàyyi tout temps ngay woor ko dont am na ay imaam yoo xam ne même sa ay saxaaba ragal comme euh, euh, Seydina euh, Abdullah ibn Malik ibn Buhayna radiyallahu anhu ak ñeneen ñoo xamante ne ci seen ginnaaw moom saxaaba la am na ñeneen ñëw seen ginnaaw comme ku mel ne Yahya ibn Sa'id al-Qattan rahimahullah ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne dañ daal woor tous les jours ba mu des Tabaski ak Korité mu ne rawaawu sol na solo na xadis bi ahmad mooy imam ahmad ibn hanbal wa tabaraani rahimahullah an asma bint zayd bint yazid radiyallahu taala anha dégg nga kon loolu mooy e, xadis boobu ne ki woor ba faw wóorut mu ne waaye te ruya solo nañ an nabi ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala nee na inna na wér boor mooy lillaahi ñeel na buur yàlla tisaatan wa tis'iina juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent isman ci ay tur am yàlla am na 99 tur mu ne as mi'atan am na téeméer illaa waahidan ba des benn mooy ñaata téeméer yu manqué benn mooy voilà maanaam précision boobu dañ ko ci teg ngir leeral ne 99 la maanaam et que bul jàpp ne dañ ciy jublu bëri waay xam nga mën naa la xam nangam wax naa la ko quatre vingt nangam nga foog ne ma matu ko xam ngeen ni matu ko wala ëpp na ko waaye bëri bi lañ ci nam moon waaye fii nag daf laa bëgg wax ne la yàlla li ma ci nam mooy ne quatre vingt yii dañoo am mooy la ñu tuddee al asmaul husna inna moom bur yàlla witrun dafa tóol yuhibbu dafa sopp al tóol maanaam dafa sopp julli witar waaye dafa sopp lépp loo xamante ne witr la dafa tóol voilà lu impair voilà moo tax voilà di di dàkk tout le temps mbir yi impair loolu moom loolu dafa baax mu ne man képp koo xam ne hafizaha mokkal na leen quatre-vingt-dix-neuf yooyu daxal aljanna day dugg aljanna wahiyate yooyu tur yooyu mooy allah mu tam allah alwaaxidu kenn ki assamadu ngënk mi ngënk mi mooy ki amul biir amul biti te moom la ñépp jublu te moom jubluwul kenn te mooy sang bi nga xamante ne ku am yaakaar ci moom la jëm al awwalu mooy njaalbeen gi maanaam moom mooy ki njëkk ci lépp ala muy dem di dem di dem di dem ba ci biir mu ne alkaafi mooy ki doy mooy ki doy ñépp al abadu mooy faww gi l'éternité al aalimu mooy ki xam ki euh, mu daal di yeggale maanaam mu ne bi hadha lafz ci yii la noonu la ko solowee Euh, imaam euh, Ibn Maaja mooy imaam Ibn Maaja al-Qazwini rahimahullahu ta'ala an Abi Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu xaqiqatan euh, xadis bi wérul waaw wérul voilà boroom xam-xam yi jam nañ ko rahmatullah alayhim xadis bi wér te ñu ciy sukkandikoo te boobu sax dese na wér ndax boroom xam-xam yi wuute nañ ci mooy bu nekk ci sunanu Tirmidhi rahimahullah Euh, ndax boobu dafa wax alwaaxidu daal di wax alwaajidu waxul al ahadu tudd ko et ak yeneen ak yeneen hmm, yoo xam ne ñoom ñooy euh, maanaam ci gàttal xalis boobu dese na wér borom ko xam yu wuute nañ ci wérum ak ñàkk wérum am na benn euh, mbokk bu mësa maanaam bàyyi kàddu yi daf ko kii woon da ko maanaam questionnement la woon ci moom parce que euh, naka la xadis bi waxee lii c'est vrai am na ñoo xam ne dañ jàpp ne xasan la xadis bi maanaam niveau xasan mooy niveau bi nga xamante ne moo tekku tegu ci saxeex te xasan bu ko xadis nekkee def na ko mën a nangu donte duñ ko yeggale ci niveau wu xasan nda ci niveau saxee euh, mbir mi jaaxaloon ko naka la xadis bi mën a nekk maanaam nekkee ni donte am na lu ci des maanaam donte borom xam-xam yi rahmatullah wuti nañ ci mais mu gis ci Taysiru Seydi Hadji Malik radiyallahu ta'ala mu am quand même que ni euh, du baat yooyu la indi maanaam du du yooyu la indi ngir ne. mais par contre wuute bi bariwul ah ndax al waaxidu la al ahad rek la walla al ahad la ci dugal alors que xadis bale al waajidu la wax yàlla def mu gën Seydil Hadji Malick Sy radiyallahu ta'ala mu questionné ko ci taysiir bi ni mu demee naka la lan moo ci ci lan voilà bi mu ko ko waxee mu ne ko. Euh, lan moo tax xanaa xadis bi nekk ci xanaa gisoo xadis bi nekk ci sunan imam at-Tirmidhi rahimahullah buy wax ci biir parce que am ñëw na tamit ci du sunan Tirmidhi rek la ñëw waaye mu ne ko mais xadis boobu bu Seydina Abu Hurayra bi radiyallahu anhu lu tax euh, lu tax indiwuloo tout simplement liste boobu mu ne ko non gisuma ne wér na maanaam gisuma ne wér na euh, ay at ci ginnaaw maanaam après mu gisaat Seydi Hadj Malick radiyallahu anhu mu posé waat ko même question bi lan moo tax nga doxale nii mu ne ko euh, daf may jaaxal ku mel ni yow di laaj question yu mel noonu parce que quatre-vingt-dix-neuf yooyu maa ngi ko jëlee directement ci xaqiiqatul muhammadiyya waa euh, ala kulli xaalin euh, le fait mu jëfandikoo liste bi comme ni ko boroom xam-xam yu bari bari rahmatullah alayhi jëfandikoo te boroom xam-xam yépp dëppoo wuñ ci 99 yi xataa bu ñuy sara téere sharxa yi nga xamante ne moom lañ sara 99 tour yi ñoom ñëpp dëppoo wuñ ci 99 tour yi ci seen jëmmi bopp lu tax parce que masala bi ijtihaadiya la ñëpp d'accorduñ ci Euh, wax ji al imam Salahuddin wax fii radiyallahu anhu ba indiwaale wax ji euh, wax la joo xamante ne xam nañ ne xadis bi yorul euh, wax la joo xamante ne al imam Muhyiddin Ibn Arabi radiyallahu ta'ala anhu jëmmi wax ji la wax maanaam waxam la en fait ak toxalam la ci Futuhatul Makkiyya ànd ak al imam Ibn Arabi radiyallahu mooy ki mu doon maanaam mooy ci Cheikh Tidiane yi ne. radiyallahu anhu xeetu ci yàlla Muhammad ba mu daj sallallahu alayhi wasallam man maa ci gën a xam borom bi buur yàlla man maa ko ci gën a xam kecca tegu mooy al imaam Cheikhul Akbar Muhyiddin Ibn Arabi radiyallahu ta'ala après Siraaj al-Jilaani radiyallahu borom maqaama yu kawe yooyu nga xamante ne ñoom ba xataa bu ñuy wax euh, maqaama mafaatihul kunuuz yu mag yi ba nga xamante ne ñoom mooy muy mooy mooy nit ñi ñi nga am ne ñoom ñoo tëj ñëpp sax ci même ci ñoon euh, bu ñuy wax seeni mbir ak li muy rëy rëy yëpp ne ñoom ñoo ëppale xutbu bi nangam ak nangam ak nangam ak nangam dañ ci teg ne euh, xanaa ba mu des ku mel ne Sayyid Muhyiddin Ibn Arabi ak Cheikh Abdul Qadir ñoom ñoom c'est sûr que ñoom ñoo ñoo leen ëpp cër maanaam nga gis ne ñooñu ci xatmul maqaamaat yi lañ ne maanaam. comme li Sayyid al-Arabi ibn Sa'ih di wax radiyallahu anhu ne euh, ñoom yeggoon nañ ci niveau xatmul maqaamaat yi maanaam maqaama yi nga xam ne ñoo plafonné mboolem maqaama yi euh, ànd ak loolu moom lii la indi maanaam euh, que ni liste bi mu maanaam bokk na ci liste bii nii mooy al ci la maanaam boole na ko ci en tout cas ci bi muy wax ci al toxal na ko ne solo nañ ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam nangam ak nangam ak nangam et cetera euh, ndax liste yi dañuy bëri dañoo mën a bëri mën a wuute wala benn liste kese la te yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba muy wax 99 looloo ko tax a jóg loolu après beneen mbir la waaye li nga xamante ne daal moom lañ mën a jàpp euh, mooy ne euh, liste bi Seydi El Hadji Malick radiyallahu ta'ala anhu indi te liste boobu jegewantoona lool. te daa am wala sax benn la daanaka ak parce que à part euh, muqiitu muqiitu ci liste boobu al muxiisu la mais maanaa bi benn la ci euh, yenn mbir yi maanaam jegewantoo nañ maanaa bi voilà ala kulli xate loolu moom mooy ni alkamalatul ilahiyya fil euh, fi sifatil muhammadiyya bu cheikh abdul karim al jili radiyallahu ta'ala moom liste boobu la indi mais du même bi maanaam Seydi Hadji Malick radiyallahu anhu en tout cas am na muqiitu am na al ahadu boo xamante ne bokkul ak yi nga xamante ne moom la euh, même euh, al imam euh, Abul Qasim al Qushayri radiyallahu anhu ci ar risala de par risala sharh bi muy shara al asmaul husna moom tam list boobu la sharawe al asmaul husna et cetera maanaam kon da gis ne boroom xam-xam yi kenn ku ci nekk dafa wute liste bi mu indi fàttalikuwuma nag ci sama gis-gis bu tuuti li ma jot a gis sa kës néew ku indi jëmmi liste bi Seydil Hadji Malick Sy radiyallahu ta'ala indi ci 99 fàttaliku ma ko ànd ak euh, am conviction bi ñu am ci ne euh, boobu liste mooy bi gën a matale boobu liste mooy bi gën a matale waaw ànd ak parasolam bi radiyallahu anhu ci kaw turu quatre vingt dix yi ñoo ci ne mais parasol boobu bokkut ak bi ñu koy photo yi mu yor benn parasol de du boobu de déedéet du boobu de <laughs> bii bu baatin la voilà tur boobu mooy tur quatre vingt yooyu ñoo ci nekk muy dëggal li mu wax mbokk moomu ne ko ci xaqiiqatul muhammadiyya laa ko jële directement et que su ko lemee su ko su ko su ko lemee mu ubbeeku ci biir boo ko gisee tur yàlla yi yàlla làkk te nëbb ko moom moo ci ne voilà kon euh, voilà donc euh, du voilà maanaam moo tax ñu am conviction ci ne ci ne euh, quatre-vingt-dix-neuf yi nga xam ne moom la yenente bi sallallahu alayhi wasallam doon junju liste bi xattaa buñ ne ku nekk mën nañ laa nangul boo ne man list bi laa retenir mu nekk ijtihaad yi tamit conviction bi ñu am ci mbir mi mooy ne liste bi Seydi Hadji Malick radiyallahu anhu indi ci taysiiram bi euh, ñun boobu daal boobu daal dëggal nañ ko lool te wóolu nañ ko te euh, ci maari ji biñ koy taalif tamit ci liste boobu ci kaw liste boobu lañ ko taalifee léegi mu ne faqat dëgg-dëgg kon zakara tudd na min hadi asmaa ci yooyu tur ismu turóom woobu moom buur yàlla taala ji kawe ji al mooy fawo mm-hmm. fawo gi mooy nga xamante ne mooy l'éternité léegi nag laaj bi mooy hal ndax abadul janna fawu aljanna wan naare ak sawara maanaam bu yàlla ne dañ fay sax ba faawu huwa moom mooy abadu siyaami faawu koor gi ndax huwal abad boobu faawu tamit mooy alladhi bi nga xam ne huwa mooy ismun tur min asma minal asma ci tur alxusna yu rafet yi ndax yëpp benn la sikk nekku ci ne maanaam bi du nekk benn moo tax mu ñëw ci détail mu ne abaldul janna fawuk àjjana sharahu mooy sharaam xawlu buur waxu buur yàlla taala ji kawe ji bi mu naan ci salaam aya 108 mu ne wa amma alladhina su'idu fa fil jannati khalidina fiha ma damat as-samawati wal illa ma sha'a rabbuk ata'an ghayra majzuz wa amma daal alladhina ñi nga xamante ne su'idu texel nañ leen ñu yàlla dogal ci ñoom ak texe fa fii ñoom daañ nekk ci aljana aljana xaalidina di beel fiha ca biir aljana ja dañ fay sax maadaamat feek mi ngi sax as-samawati as-samawati as-samani wal ardu ak suuf si illaa dudul xanaa ma sha rabbuka lu sa borom soof rek ataan ak may la goo xam ne ghayra majzuz du dog maanaam kon mu ne huna fii xaddada dafa dëxale almawla buur bi maanaam borom bi kilifa yu mbindeef yépp tabaaraka wa taala barkeel na sax na dàq ci yiw te kawenam alxuluuda sax bi nga xam ne moom la ñuy sax filal jannati ci aljanna wara ba taxoo ba pare mu lëkkale ko bi baqaa yi ci saxuk as-samaawaati asamaani wal ardi ak suuf si summa topp maza ba'da zaalika ginnaaw loolu lan mooy xew maanaam daf koo lëkkale ak saxuk asamaani ak suuf si Euh, xaqiqatan asamaan seeg suuf si loolu euh, euh, xaqiqatan maanaam expression la bu arab yi di jëfandikoo nan feeg asamaan ak suuf yi am nangam maanaam mooy fii ba fa aw rek. masalan tey bu ma waxee ne nangam bëgg ba xanaa mbetee ganaar sax bañ ba ganaar saxi bañ nangam du xew. wala nangam day am loolu li muy tekki mooy ba faaw rek ndax xam ngeen ni ganaar lu sax yi bañ probabilité bi léegi bëriwul ah <laughs> ak yooyu comme tamit li mu doon wax naan ñooñu laatu fattaxu lahum maanaam yéefér yi laatu fattaxu lahum abwaabu sama wala yadxuluuna aljannata xatta yadijal jamalu fi sammil xiyaat mu ne ñoom yéeféer yi ñëw dee ci kéeféer googu yàlla du leen ubbil buntu aljana maanaam yàlla du ba pare duñ dugg aljana te yàlla du leen ubbil buntu asamaan yi fii gëléem fii gëléem wala boog mbete gëléem voilà mbete gëléem di mën a xaj ci paxu puso fii fii puso fii fi ñuy dugal wëñ bi waaw kay xam ngeen ni loolu waxin wax la buy tekki rek nekk mooy duñ fa dugg maanaam expression yooyu ci arab day dafay am maanaam euh, loolu aussi pour mën a parce que tamit il faut que ñu comprendre que ni euh, euh, fi wax ji jëm moo tax ñu ñu teel a leeral mbir mi insha allah daañ gën a leeral loolu waaye ginnaaw loolu mu ne lu xanaa lu yàlla soob yàlla daal feek mi ngi soob na dana sax te loolu moom mooy loolu dañuy sax ngir yàlla leen saxal waaye saxuñu ngir jëmmi bopp seen jëmmi bopp mu ne maa maa baada mu ne su ma topp maza baada maza ana lan mooy xew baada zalika ginnaaw loolu mu ne maa baada a ginnaaw loolu yëpp woo mooy ata an ak may ghayra majzuf gu dul dog woo huwa te loolu maa mooy li nga xam ne naanihi moom lañ doon wax di ko junj biñ doon wax naan Euh, ru bi ruju di ko tuddee bi ruju al qatarat dellu toq gi ilal bahri ci géej gi baada gannaaw inqidaa dawrati gannaaw inqidaa euh, jeexu ak dawratul xalqiya maanaam wër wër wërngalu mbindeef mbind gi yaa la daw yan ngi fàttali ko oh, wax nañ ko fi yooyu fan fan wala cycle yi ah voilà voilà ba ci si voilà waaw kay ne nekk ci biiru yaay yi voilà dund waaw ah après dee dem barsax waaw après barsax penc bi waaw bisu penc xam-xam voilà loolu la maanaam mooy cycle boobu bu demee bay jeex ñu delluwaat nag léegi ci toq géej ga maanaam mooy delluwaat ci nekk-nekk borom bi subhaanahu wa maanaam mooy comme ni ñu nekkee woon ni ñu tàmbalee woon comme li Alxuraan wax kama bada'akum ta'uduna nam leen tàmbalee ngeen di dellu mooy abadan faaw muy muy ci xam-xamu yàlla mosoo leen dañ di ci ne fa ngeen di jeexale mooy da ngeen di mësa sax naka jekk ci xam-xamu yàlla moo tax kii kii euh, ki dem ba yegg ci yàlla moom ni muy mel mooy koo xamante ne la day mel na ko yàlla xame maanaam na mu nekkee ci xam-xamu yàlla rek noonu lay mel loolu mooy lan loolu mooy du fi nekk ci àdduna bi di am dara lu muy bëgg mbaa mu koy bañ mu du mu fiy jéem a dindi ko def de déedéet na mu nekkee moom ci xam-xamu yàlla ne yàlla lii la namm ci man nii la xamee woon ne nii laa mel moom ci noonu lay ne voilà amul dara lu muy moom ci àdduna bi te dara du ko fi moom lu dul yàlla voilà jeex na mu ne boobaa nag nga xam ne dellu nañ totalement ci yàlla nag mu ne illaa ba mu des xanaa muy ndiwaat parti ayu illaa ba mu ndere xanaa maa la nga xam ne saa sopp na soob na ko rob bu ko sa borom wowwa te loolu maa xasat naa moom mooy lañu nam bii ci moom ixtisaara ci tënk almanazil ci wàcc waaye li awliyaay yi ñeel wàllu yoom yi maanaam mooy daan mooy wàllu yi dafa am nga waxoon nañ ko mooy fa yurja'u dañuy delloo qatratuhum seenu toq ila baxri ci géejug yi ak nekkam ak nekkam lenn moom borom subhaanahu wa taala di kenn mubasharatan maanaam ci lu gaaw ci ci ci ci loo xam ne ci saa si lay am wa ala ci kaw loolu yakunu dana nekk man képp koo xam ne ixtasara tënk na allah bur yàlla taala aji kaw ji lahoo ñeel ko manzilatal jannati wàccu waayu ajjana moom bu demee ajjana nam fay tooge temps ba mu ku ko yàlla tënkal am taahu mu bànnee xooloo ko bi mu delluwaat layi ci moom mubasharatan ca saase ci lu jege xat dëgg-dëgg ajzala yulli na lahoo ñeel ko ak may ya ko may yi wa ataahu te jox na ko ata ak may koo xam ne xeyra ma du dox yaa ngi dégg dañ nga wax ji maanaam ki nga xamante ne loolu waxoon nañ ko ñi nga xamante ne dañuy teel a euh, dañuy brûler état bi am na ñoo xam ne dañuy brûler état bi c'est-à-dire que am na ñoo xamante ne laata ñuy juddu maanaam laata laataa ñuy nekk ci ndiggal nday bàyyi ci lañ ci lañ génn àdduna maanaam delluwaat ci yàlla. am ñoo xam ne bala ñoo dellu ci yàlla dëgg-dëgg maam dañu nekk ci biiru ndey yi ñoom état bu àdduna bi duñu fi jaar directement dañuy dem après barzax maanaam dañuy dem sax am ñoo xamante ne bu ñu demee euh, dinañ dem ba juddu mais dañuy teel a dem sax maanaam àdduna bi duñ fi duñ fi toog mais gis ko juddu yàggul dara ñu ne dellu na. waaw wala juddu na sax waaye toogu fi ñun ñoo ko mag daal maanaam mm. ñun ñoo ko njëkkoon juddu te fi mu jóge na fi déjà mhm. kooku xam ngeen ni état bu àdduna dañ koo tënk daa gàtt noonu la tamit état bu barsax état bu àjjana tamit day dañ koy léeg-léeg am na ñoo xam dañ leen koy tënk ñu gaaw dee bu yegg ci yàlla parce que xam nga àjjana du finalité en waa àjjana parce que àjjana këru këru pour bànneexu en yoo xamante ne maanaam comme àdduna rek ni si nit ñi di nekkee di bànneexoo yooyu àddina noonu la sauf que foofu bànneex bi daa gën a kawe mais finalité bi mooy yàlla yàlla mooy finalité bi moo tax bu la àjjana nekkee sa bët tout le temps tout le temps loolu day day tax sa étape sa sa sa yoon day gudd parce que da ngay nekk voilà mën ngaa dem àjjana grawul mais problème bi ngay am mooy problème mu yegg ci yàlla te loolu mooy finalité bi mooy dem ba de yàlla nam la tàmbale woon nga delluwaat nga nekk début bi ngay dox di dox di dox ba delluwaat ci yàlla parce que ci yàlla nga jóge nan nga war a déparé demaate ba dellu ci yàlla léegi nag yoon bi am na ñoo xamante ne yoon bi day gudd ci ñoom nii la ñuy def am ñoo xam ne yoon bi day gàtt ci ñoom am ñoo xam ne bi ñu tàmbalee départ ci lañ ci lañ dellu si ñoom jotuñoo dem fenn ñoom ba ñu sóoboo rek ne eh, xaaral ma dem ci yàlla rek la jeeg ñoom seen yoon guddul coono yi gaa yi daj yu bari de jaaruñ ci lu tax parce que en fait yoon wi ñu jël moo yomb mooy yoonu mbëggeel mbëggeel mooy yoon bi gën a gaaw ci buntu boobu mooy bëgg rek yow bëggal rek voilà toog nag ci kanamu yàlla di di contempler voilà parce que ñooñu ñoom dañu dem ba plafond wu àdduna bi plafond bi ba ci kaw xataa xaaf bi ci arraqa parce que arraqa moo nekk fi gën a kawe ci plafond montagne xaaf bi dóom bi mu def noonu. mais euh, tawkul axdar bi liseré boobu ni bu bu verte boobu boo ko perforé pouf nga dugg génn jeex na après éternité abad foofu ngay dugg abat boobu nekk ci yàlla yi kese ku xës ba yegg ci yàlla nag du dellu si waat ginnaaw koo xam ne dem na ba léppam yàlla la ay waxam ya ci yàlla la jëm suy wax ci yàlla lay wax suy xalaat ci yàlla lay xalaat su xoolee moom lay gis su taxawee ci kanamam la taxaw su doxee ca moom la jëm su toogee ci xadaraam la ne su déggee moom lay dégg suy déglu rek moom lay dégg léppam yàlla la ci biir ak ci biti kooku du dellu si waat ah il faut day sax ci loolu mu ne moo tax te amal settantalal xawlu wax bi mu wax moom taala aji ji illaa ndara xanaa macha lu soob rabbuka sa borom ndax faqat dëgg-dëgg aw wéer na ko moom wéer na mbir moom taala aji ji lil mashiati ñeel coobareem foofu woo loolu kay loola mahdif daa leen ngëneelu kese la maanaam ku yàlla gënale dongu la te c'est vrai que loolu kenn mënu koo am parce que dangaa dangaa dangaa bari pexe loo muusa ka waane mënoo yegg foofu sans que mu nekk rek que ni ngëneelu yàlla la yàlla moo la gënale may la nga war a mën a yegg si ci moom moo tax yoonu yàlla amul luy tax nga mën a yegsi ci moom lu dul moom yàlla boppam jeex na voilà. ñooñu ñoo xam ne jotuñoo yàgg ci àdduna. waaw non ki jot yàgg yàgg yàgg ci àdduna kooku problème bi muy am mooy day nekk nitu àjjana souvent parce que xale yi àjjana la ñu doon mais attention buñ naan diw yàggul ci kaw suuf loolu it dafa relatif parce que nit kiy def lu baax. ci jamono ju ndaw ji mu fi def mais def na lu baax kooku moo gën a gudd fan yéefir bi mu def cent ans ndax temps bi mu fi def la mu koy jariñ pour abadan mu ëpp doole lii yéefir bi temps bi mu fi def li mu ci li mu ci def mais euh, buñ naan la dañoo tënk mbir mi maanaam mooy yoon bi ci boppam jëm ci yàlla lañ la tënkal waaw voilà mooy yoonu euh, loo loolu mooy vrai tayyu nitu yàlla yi bu ñu naan tayyu xam ngeen ni léeg euh, ci euh, am na luñ naan tayyu tayyu tayyu arday wala yu mel noonu wala tayyu zaman yooyu mooy yàlla tënkal nit ki suuf si wala jamono ji loolu xam nga am na maanaam te tënkal ko suuf si ci anam goo xamante ne day teg benn tànk fii benn ñaar ñett mu ngi ndakaaru am moom bu tegee tànk bi fii day teg beneen bi rek bu tegaatee beneen bi mi ngi biir ndakaaru loolu tayul ardi la suuf si enroulement noonu la amee ci zamana ci jamono ñoo xam ne yàlla da leen tënkal jamono bi nga xam ne ci ab une heure de temps wala ci cinq minutes mën nañ cee def loo xamante ne bu ñu ko présenter gars yi dañuy foog ne mënta nekk dëgg parce que normalement ci temps bi mu doon jël pour nit ki mën a def lii ay ay ay ay ay ay ay année la te moom ci cinq minutes la def lii loolu mooy dañoo tënk nit ki jamono mais nit yàlla yi ñoom wuñ loolu tayu ñoom li ñu tuddee tayu mooy nit ki ci yoonu yàlla ñu tënkal ko yoon bi mu gàtt mu yegg foo xamante ne ay moroomam ya daan jaar foofa dañ daan dem ba nekk paa pour mën a yegg foofu niveau boobu dañuy dem ba nekk paa yàgg nekk ci yoon wi lu ne ñu def ko fu lu ne ñu ko doo <coughs> doo yegg <coughs> <coughs> te moom ci temps bu gàtt la ko la traverse boo loolu yëpp loolu nag li koy bayee mooy bëgg mbëggeel gu tar ci yeneen bi sallallahu alayhi moo koy may koo xam ne am maanaam bëgg mbëggeel gu tara tar ci yeneen mooy maye loolu waaw nga jeex ci moom bëgg yow munoo imaginer sa àdduna lu dul ci yenent bi sallallahu alayhi moo tax ñooñu ñu am loolu noonu dañuy dem ba nga xamante ne du ñu mën a toog benn moment du ñu muñ mën a muñ le fait que yonent bi sallallahu sori leen yéen loolu ñoom yonent bi du leen sori mënu leen sori parce que euh, ci seen yaram ci seen yaram euh, yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ci maanaam euh, moo moo koy administrer maanaam ñoom seeni mbir yonent bi sallallahu alayhi moo ko yor moo koy administrer ci anam goo xam ne mënuñoo muñ mu mu mu détaché wu ak ñoom sinon dañuy dañuy dañuy dee. parce que duñ supporter douleur boobu mi ngi mel ni tey koo xamante ne eh, bu ñu jox affaire noonu exemple maanaam ñu jox nit koo xamante ne dañ ko bëgg a tàqale ko ak xolam ne ko bon en attendant sa xol dañ la ko yàbb dem fële dellu si waat buñ koy yékkati dagg ko yóbbu dem amaan na ba la dellu si fekk waa ji dee. parce que ñoom mënuñu leen tàqale ak yeneen. <laughs> maanaam loolu la c'est c'est que dafa yor seen administration intérieure mais de manière totale moo tax duñ mun supporter éloigné wu ak moom moo tax tout le temps dañu obligé di nekk ak moom takkoo ak moom duñ dañu obligé munuñu munuñu leneen parce que lu tax li indi loolu mooy ne benn partie wu karaw yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ci yaramam fi mu saxe fi mu saxee loolu moo jokk moo moo ak seen jëmm euh, te moo tax euh, ñooñu fi ñuy bëgg bi ñu bëgg yéen di saa sam day tar ba nga xamante ne du ñu mën a muñ bañ koo gis maanaam toog naan gis ñàkk gis yéen bi sallallahu alayhi wasallam ñoom mënuñoo muñ loolu mënuñu ko supporter <coughs> mënuñu ko supporter ngir bëgg bu tar ñu ko bëgg <coughs> waaw si fi mu toll am na euh, ñoom ñoom Seydina Cheikh xam nañ li may wax <coughs> ah ñoom imam am na fu ñuy toll ci am ku ñu bëgg fi mu toll luñu vacances yu ñu am programme na nañ dem seeti di leen mënuñoo toog imaginer ni danañ toog nangam te te demuñu seeti di leen am na sax ñoo xamante ne fi mu toll bu kooka demee tukki sax dana non on va attendre voilà peut-être la la des vacance de deux mois et cetera mais semaine bi ci tegu daañ dem fekk di leen mënuñoo xaar semaine bi ci tegu dañuy écourter seen lépp jël ay vacances RTT yi ñu am yëpp ñu boole ko def lépp pour dem fekk ji leen am na nag ñoo xamante ne ñoom noonu nag lu ko raw sax lañ mel ci yonent bi nag sallallahu alayhi wasallam am na mënuñu supporter toog nii duñ ko gis mënuñu ko c'est lourd pour ñoom intenable insupportable voilà kooku euh, maanaam yoon yi noonu lañ koy tënk maintenant nit ki nag effectivement bu demee ba yegg niveau bi ma la wax moom mooy extrémité c'est-à-dire mooy li nga xam ne nit ki mënu ko maanaam loolu mooy dañu perforé dafa bënn bëtt na ba ci taw xalaat dara boobu maanaam lépp luy existence daf ko bët romb na ko yàlla rek la mën a nekkal maanaam day nekk nii ci biti nii comme nit ñi mais ci biiram moom nekkul ak keneen ku dul yàlla te xolam ajuwul ci dara lu dul yent bi sallallahu alayhi moom rek la bëgg àddunaam ak àllaxiram bëggul leneen mbëggeel yi ci des yépp da ko concentré ci mbëggeel googu bëgg gi muy bëgg soxnaam yi bëgg bi mu bëgg doomam yi bëgg bi mu bëgg euh, këram gi bëgg bi mu yi bëgg bi mu bëgg euh, otoom yi bëgg bi muy bëgg jur gi mu am et cetera bëgg bi mu bëgg xaritam yi bëgg bi mu bëgg nit ñu baax yépp da ko concentré ci benn bëgg muy bëgg yent bi mm. sallallahu alayhi wasallam bëgg yàlla ak yentam sallallahu alayhi amuñu leneen maanaam bëgg yii yëpp dañuy dellu ci bëgg boobu voilà voilà moo tax maanaam kon loolu ngëneelu kese la loolu ngëneel ak koy maye <coughs> yaakaar naa xam nan laa ko doon euh, yàggul dara ci wala kon non non non sax maanaam xaqiqatan ma nit ñooñu noonu ku mel noonu loolu nit da koy judduwaale en fait. jagle yàlla la moo tax mu ne mayu kese la. illa mahdu ifdal la. ak ngëneel kese la wa azimun nawal ak may gu rëy rëy rëy rëy rëy. que loolu pour nit ki man ko man a yegg foofu il faut mu nekk koo xam ne par nature par essence. noonu la mel c'est par essence yàlla noonu la ko def. mais bi début du ko xam day màgg évoluer màgg di dem di di di sóobu jaar ci yoon mais naturellement yàlla da koy def mu bëgg yàlla yeneen bi saa sam nit ñu baax maanaam naturellement bëgg lu baax bañ lu bon début bi du ko xam mais lu muy gën di évoluer. muy jënd di découvrir xaqaayiq yooyu réalité yooyu ba benn moment mu conscient parce que day këni ah d'accord lii moo tax gisoo Cheikh Ahmed Tidiane Chérif radiyallahu ta'ala anhu bi dafa gën a àdduna dem jàng ji ci kii dem wër dëkk yi dem kii dem taseeg nitu yàlla yi jël seen ay wér de dem yi di tarbiyee ci gaa dem et wër même yeneen nit yàlla sax dañ ko doon wax naan ko non yow liggéeyul parce que da doon wax ne xutbaaniyatul osma la bëgg ak yu mel noonu mooy yàlla doon bëggoon nekk xutbu gën xutbu bu mag mi maqaama boobu la bëgg dañ ko doon wax non mais yow li am moo gën a garaaw loolu mais moom ba tey réaliser wu ko malgré que yeneen nit yàlla yi ñu ngi ko ko doon wax. desewoon na ko réaliser mi koy xam bi mu ah amee quarante six ci la commencé découvrir yu bari ci boppam voilà am na ci voilà souvent yoonu yàlla noonu lay mel moo tax après sëriñ yi ngay àndal wala bi ngay àndal daf lay rek euh, am na ci ñoom ñoo xam ne dinañ ko xam dinañ xam ne ak ah, kii kat ci groupe bi la bokk te souvent euh, ñooñu yàlla daf leen di boole ñu mel noonu parce que ñu melul noonu duñ leen mën defar duñ leen mën defar ah, wala dañ leen di jariñ tuuti rek en réalité du ñoom sax ñoo leen defar ñoom dañ leen di xamal ak di leen jokkale ci ñoom li nga xamante ne seen héritage la seen ndono la te xam nga baatu ndono héritage foo ko déggee mooy loo xamante ne kenn mënu la ko xañ voilà héritage mooy loo xam ne kenn mënu la xañ te mérite du ko maye wiraasa mérite du ko maye te kenn mënu la ko xañ voilà nit ki papaam nekk na milliardaire jóge na fi kenn mënu ko xañ ndono li léegi de il est devenu milliardaire mais mérité wu ci dara voilà loolu moo tax moom lay wax fii naan loolu li koy maye mooy max du ifdal ngëneelu kese la bu yàlla gën a leen nit azimun nawaal may gu rëy rëy te wa maa qadaru moo tax nattuñu allah buur yàlla xaqa qadrihi nañ ko war a natte waaw su sourate ñëw na ci euh, ay 91 sourate zumar ñëw na ci ay 67 te euh, ñëw na tam yaakaar naa sourate xaj nana ma qad sourate xaj tamit ñëw inna allaha qawiyyun aziz bu naan yaa ayyuhan naasu duriba mathalun fastami'u lahu innal ladhina tad'una min duni llahi lan yakhluqu dhubaban walaw ijtama'u lahu wa in yaslubhumu dhubaba shay'un la yastanqidhuhu dha'fa at-talib wal matlub ma qadara llaha haqqa qadrihi inna llaha qawiyyun aziz ah, suratul hajj maanaam mooy nattuñu yàlla dëgg dëgg nañ ko war a natte <coughs> qul waxal allah waxal allah rek maanaam nga delluwaat ci yàlla delloon mbir yëpp ci yàlla suma topp zarum bàyyil gaa yi foofu fii xaw di him <coughs> ci seenu mbóosóor gi ñu nekke ñu seen ñu nuur ci seen caaxaan yañ nekk yàlla ab a di fore bàyyi leen foofu ñuy fore yow lu ñu wax rek neen allah allah dellul ci allah waxal allah eh, allah allah bàyyi gars yi ñoom ñuy caaxaan ko parce que euh, effectivement xam nga lii mayu yàlla dëgg la boo xamante ne nit ñi dañuy am tendance te xam ngeen euh, dafa am lu lu lu ñu war a bàyyi xel tam mooy yàlla amul amul kii amul euh, temps li naan lii temps la yàlla amu ko ce qui veut dire temps yépp. day retrouver wu ci moom nekk benn temps gisoon nañ ko saa mu naan ata amrullah yàlla buur yàlla ma yow man am dikk na et cetera ak yeneen yoo xamante ne da gis day wax euh, loo xamante ne parfois day weesu mu conjuguer ko au au futur lu futur mu conjuguer ko au ak yu mel noonu yooyu ci alxuraan boo koy xool day bëri parce yàlla amul temps moo tax loolu moom moo tax kenn ku ci nekk il faut mu xam ne mën na am yitteem bëgg dellu ci yàlla dem ci moom ba jeex tàkk ci moom yàlla bu xamee ci yow ci sa xol yiw daf lay jox bu xamee sa yow ne yow yàlla nga bëgg ci yàlla nga bëgg dellu yàlla da lay da lay da lay da lay da lay delloo si te dana la yóbbu ci place yu kawe yooyu parce que dara euh, inéluctable lu fi dara amul lu fi inéluctable te amul lu figé tamit lu lu ne dafa tëng tëkku déedéet lépp day bouger adduna bi sax noonu mel amul dara lu taxaw taxaw ni stagné kese déedéet lépp day yëngut te yàllaa ko yëngal. nit nit ki su amee coobare ne ah man nag léegi samay résolution ngi nii ci yàlla laa bëgg a dem yàlla moo ma yitteel gars yi seen caaxaan yi nekk vraiment yitteelutu waaw naxaate yeeg mbóosóor geeg douze yu metti yeeg xumbal geeg yépp amul tul lu ma ci ñor. Euh, sabar gu bari géeg yaa ngi dégg politique bu metti bi examen wu gi yëpp teg naa ko ne waaw sama bëgg-bëgg yëpp léegi jëmal naa ko ci yàlla te bëgg naa vraiment léegi teg sama tànk nag ci sunna yent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam loolu boo ci nekkee au fur et yàlla dana la voilà te euh, yàlla dafa am capacité boo xam ne amul lu ko lu ko lu ko jomb maanaam mënuñu ne lii de yàlla mënatu ko comme ah yow day xës nga ba juddu bokkoo woon ci ñi ngay gars ñi ngay wax léegi nii yéen loolu comme bokkoo ci woon juddu nga ba pare mënatoo cee bokk yàlla du demee noonu. parce que yàlla dafa am benn capacité bu mu am boo xamante ne dafa garaaw mooy dafa am capacité def maanaam changer la xam ngeen ni ay nit yu mu jël changer la ñu nekk ay golo su dee moom mën na loolu moom yàlla te def na ko mooy man naa jël mooy contraire bi ci lu baax la gën a man ndax ak mbaaxam moo ak yërmandeem moo noot ak sànjam ak mbugalam mm-hmm. voilà mooy soppi capacité wu soppi nit ki métamorphosé ko loolu yàlla daf koo man un alchimiste la alchimie waaw alchimiste bi li muy def fi day toog lii mu ñëw par li muy def mu soppi ko def ko or mu def ko or xam ngeen loolu alchimiste bu ko manee ah man dëgg yàlla bu bind alchimiste waaw c'est-à-dire que mën na tëgg mën na la jëlaat tëggaat la sa jëmm ji yëpp mu parce que tout le temps en permanence sa cellules yi ñu ngi dee yeneen bi juddu en permanence dans la douceur totale sa cellules yi am na yuy dee yeneen yi di judd yi di dee yi di judd moom man na euh, sa cellules yëpp mu jël leen remplacer leen par cellules yi nga xam ne ñoo nekk ci jëmm yenente bi sallallahu alayhi nga transformé wu totalement nga modifié wu totalement bu boobaa da ngay daal di wëlbatiku bokk ci gaa yi voilà moom moo tax euh, voilà voilà découragé mënta warta mën a am ba pare kenn warul tamit euh, kii euh, désolé wala am benn genre dés waa déception ci boppam ak ci xaal bi ko yàlla teg jamais gis nga Cheikh Ahmad Tidiane Chérif radiyallahu anhu xam ngeen lu ko yeneen bi wax sallallahu alayhi wa dañu ko dañu Seydi Al sax la ko wax radiyallahu anhu waxal ma Ahmad Tidiane radiyallahu anhu ne ko na bàyyi jàmbat bi muy jàmbat boppam voilà man maa ko yoreel léppam man maa koy toppatoo te léppam maa ko yor te fi mu war a yegg yëpp dana fa yegg mais nag ci kaw bu mu fi nekk te di jàmbat boppam naan way ni ma war a mel melaguma noonu ni ma bëgg a mel eggaguma foofu léegi na bàyyi loolu man maa ko assuré lim fi mu bëgg a yegg yëpp dafa yegg su dee Cheikh Ahmed Tidiane Chérif radiyallahu anhu moom la yéen ci saa sam di wax loolu c'est normal ku ku sóobu ci yoon jàpp ne dese naa yegg jàpp ne am na ba tey yu des ci moom et cetera mais waroo am ay déception ci sa bopp parce que li yàlla bu yàlla bu la taxee jóg fi la yàlla teg foofu moom mooy sa place voilà fi la yàlla teg foofu sa place bu la yàlla taxee jóg cër bi mu lay jox fa moom loolu moom moo koy décider du keneen te du yow moom ma moom la moo koy décider mais li ëpp solo mooy moom mu tax laa jóg voilà loolu moom moo tax laa jóg te aussi euh, beneen mbir lay lay lay wane maanaam mooy su fekkente ne yenent bi sallallahu bu fekkente ne Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu ak ki mu doon moom mooy toog di jàmbat ci boppam naan yëgguma fii amaguma li kii nangam et cetera keneen ku dul moom waxaale wuñ ko voilà keneen ko bi moom waxaale wuñ ko c'est normal que mu jekk li muy gis ci boppam ne am na yoo xamante ne xëy na manqué na ci moom waaye li ëpp solo mais Cheikh Abdel Dabakh radiyallahu anhu wax na wax ju mel noonu bi mu naan lu bari dañu foog ne waa diwaan bi dañoo parfait alors que ñun waa diwaan bi dañuy gis ni ñun dañoo am ay sikk dañoo am ñun tamit ay sikk yoo xam ne sax parfois bu ko nit ñi gisoon dëgg découvrir woon ci ñun du ñu mën a ima du ñu mën a gëm ne ñun ci waa diwaan bi lañu bokk. Dabakh marocain wala sénégalais. non Cheikh Abdou moom marocain bi moo tax may wax saa yu ma ko waxee marocain bi tax bu dee moom Abdullah dama naan dama naan. Euh, dinaa ko waxee naa si ah, ah. alxaaji Abdul Aziz voilà nga xam ne da nga xam ne moom mii laay wax. mais voilà Cheikh Abdul Aziz ad-Dabbagh moom tout le temps radiyallahu anhu marocain bi la voilà. voilà parce que en fait Cheikh Abdul Aziz ad-Dabbagh radiyallahu la en fait ci voilà bu mag ci ci domaine spiritualité waxam. dafay faire autor parole d'autorité voilà parce que façon fatxu bi ko yàlla defal ak ubbee gi mu ko ubbee dafa unique dafa unique en benn la ci àdduna voilà benn la ci àdduna kon loolu maanaam nit ku nekk war naa jàpp ne maanaam weesuwut ci moom na wax rek ni allah maanaam ci yàlla laa jëm ci yàlla laa dellu ci yàlla laa bëgg yegg man daal dama bëgg doon nit koo xamante ne pour yàlla laa nga bàyyi nag caaxaankat yi mbóosóorkat yi ñu nga xamante ne leneen la leen yitteel ak ñi nga xam ne gëmuñu seen bopp ñoom ñu nekk ci seen caaxaan yi yow nga continuer te nit ku yeewu day gëm boppam attention li bon nag mooy naw sa bopp lool naw boo xam ne <coughs> mais gëm sa bopp loolu daa bokk ci dafa dafa dafa sax dafa sax indispensable mais gëm ne da ngay yegg da nga loolu yëg naa ko am. dina am egg fii te gannaaw yàlla leneen amul kon abadanu àjjana kon loolu moo ko régir maanaam nit ki day dem ba jekki-jekki jeex dem maanaam delluwaat ci yàlla completement fekk mi ngi biir àjjana ba tey parce que ni nit ki di mën a nekkee xam ngeen ni exemple bi ñu waxoon masalan mooy yenent bi xam ngeen yenent bi sallallahu alayhi ku ne xam na ni yegg na ci boromam te maxaaba bi ku ko am maanaam ñi ko am ni en fait ci moom la ñu la ñu moom la ñu hérité moom la ñu doon ne ànd ak loolu mais terewul woon mi ngi woon ci àdduna bi maanaam malgré que ngi woon ci àdduna bi mi ngi woon ci maxaaba boobu maanaam yegg delluwaat na ci yàlla complètement te mosu ko jugis d'ailleurs mais terewul continuer na di nekk ci àdduna bi mboolem yi gàllankoor waa àdduna di ko gàllankoor. ndax xam ngeen ni yonent bi sallallahu alayhi feebar daka daan dal feebar yu méttee métti ba ci bi muy génn àdduna feebar bu tara tar moo ko dal euh, naka noonu bi ba bi muy génn àdduna euh, mbubb koŋam mooy dir bi mooy euh, armure ci ay loxol yahuud la nekkoon parce que tout simplement da ko faa tey rek ci pepp bu mu dundee voilà dem fekk commerçant yoo mun a ko euh, euh, orge bi ñaata lay jar sha'ir la orge bi ñaata lay jar mun a ko nangam mun a ko aw ma njëg gi mën naa laa jox sama mbubb koŋ bi en attendant nga jox ma ko man su ma dellu bu may eh, amee fay ak pay ñëw indil la ko nga delloo ma sama mbubb koŋ xam ngeen ni kon kooku problème yi dal nit ñi ci àdduna yëpp da koo dal da koy dal comme ñëpp mais malgré loolu ma nga woon ca yàlla te mësta jóge ci yàlla Cheikh Abdou Dabakh bi ñu doon wax nii radiyallahu anhu bi muy keroog bi muy am fatku bu rëy boobu noonu muy nettali mais c'est parce que am jour boobu dafa génnoon di dem wuti ji diwlin ci luñ mën a tuddee resto du kër voilà maanaam foo xamante ne pauvres yi ñoo fa war a dem pour wuti ji maanaam ñu ñu am lu ñu leen jot a may mu ne parce que kër gi dara amu fi soxna si ne ko bon léegi finalement xam naa ni ñuy def mooy peut-être dañuy dem ci kii bi. fële waaw fi ñi di mayee eh, kii nga xam ne dañuy may dund néew ji doole ji am luñ leen jot a dem wut foofu diwlin mu di génn di dem di wuti ji diwlin ci yoon bi ci la ko fatxo bi eh, eh, dale te bi mu nekkee xale yooyu yëpp doon na commencé am ay signes yooyu mais moment boobu ci la gënoon a ràññeeku. Hmm. kon dem moo xam loolu ak yeneen ak yeneen mais terewul yegg nañ ci yàlla Cheikh Cheikh Abdou Aziz Dabakh radiyallahu anhu malgré que xutbu la comme ni mu ko moom si boppam ni ko affirmé moo nekkoon Aws bi ci jamonoom en tout cas ci ci ci après kenn ci kilifa ki ko doonoon mais malgré que moo nekkoon Aws bi mais nekkul woon Aws kese Cheikh Abdou Dabakh radiyallahu anhu nekkul woon Aws kese am que kii yi mu am euh, déjà façon fat ko yi mu am façon jagle yi mu am loolu xawsu kese du ko am te ba tey Cheikh Abdou Aziz Dabakh radiyallahu anhu prototype la ba tey kenn mënu la wax ne la diw sàngam ni Cheikh Abdou Aziz baax meloon radiyallahu anhu la mel kenn mënu ko wax ba tey prototype unique la parce lu ñu dégg dégg ay mayu nit gisaguma ba tey koo xamante ne mel na ni moom nam ca meloon ba tey ni mu ca meloon moom moom genre moom am njàng da daa mën nañu jàngutoon parce que li jàng moom bariwutoon maanaam saar bi gën a kawe bi mu mokkal mooy sabbihisma moom la gën a mooy bi gën a kawe te ci diggante bi bari na yu ci mokkalul mais par contre saa yu déggee aaya alxuraan nit ki wax benn aaya alxuraan dana xam ne lii alxuraan la ba pare jour boobu fekk la ko njëkk a dégg te jour boobu la lay wax ci aaya boobu ay xam-xam yoo xam ne mosoo koo dégg te jour boobu ci bu dee aaya la boo xam ne borom xam-xam yi dañ ciy wute lan lay tekki ñii di wax li ñii di wax li moom bu nee la lii lay tekki. moom moom boo koy liir ku nekk ku ko liir ku nekk xam ne dëgg dëgg nag neexut ba neexut waaye piri baa ngi piri maa ngi maanaam piri maa ngi <laughs> maanaam mbir mi lii lay firi lii mu ko waxee la xeeti leeral yi mu ciy indi ay xeeti leeral la yoo xam ne c'est inédit xadis yeneen bi sallallahu alayhi wasallam pour la première fois mu dégg ko danaan la lii xadis la du alquran te du waxu keneen yeneen bi moo ko wax sallallahu alayhi te ni nga koy xàmmee rek mooy leer yi génnee ci nit ki suy wax alquran wala xadis wala leneen leer googu couleur bi muy yor ak intensité bi rek ci lay xamee ni ah lii waxu alquran la lii xadis la lii xadisu qudsi la lii moom ah, benn waaye ko wax ak wala nitu yàllaa ko wax. wala lii et cetera wala lii moom da koy xam ne ci saa si ba pare nii wan na masala buñ ko laaj mu di ci tontu comme lu li taalibe bi wax bokk na ci kéemtaanam yi mooy day nekk di en même temps nga koy laaj ci benn affaire maanaam mu nekk di di def affaire yu garaaw comme di gor garab di gor garab di ko yett en même temps nekk ci yooyu mel noonu nga di ko wax mais mu lay mu lay tontu avec précision ak clarté ci anam goo xamante ne maanaam yow même bu toogoon di wax ak yow sax te dara perturbé wu ko sax pour pour mu mën a logique noonu day difficile waxuma la ak moment bi muy nekk loolu di nekk ci yooyu noonu moment boobu ci la lay wax lépp lépp lépp lépp lépp lépp. lépp <laughs> moment boobu ci la nekk di la di la di la kii xam nga kooku ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen non kooku moom maanaam ak kéemaaneem dafa jéggi dayo Cheikh Abdou Aziz Dabakh radiyallahu anhu kéemaaneem dafa jéggi dayo non dafa jéggi dayo c'est c'est impressionnant parfois sax da ngay à la limite da ngay yaakaar ni dañ doon lépp bu ñuy wax ci maanaam taalibe bi bu koy décrire à la limite da ngay yaakaar ne ay lépp la. tellement waa waaj maanaam moom dafa kiimaane te instant bii nii man li ma gën a kii yëpp mooy ne li wuur mooy su dee man dund moom bi mu dund rek la ma yàlla may ci gudd fan mooy ne euh, déwén heure bii du ma fi fekk bu dee moom li mu gudd fan mooy maanaam man sama yàlla daa tolloo la sunuy fan mooy déwén heure bi moom fekk na maa ngi ci biir ba amee waaw ah. <laughs> ah. maanaam rek pour wax rek. gàtt <laughs> fan. ah. pour wax rek dafa gàtt fan. waaw. Hmm? deux cent. deux cent. maanaam comme comme quoi dafa dafa dafa dafa dafa dafa kiimaane voilà dafa kiimaane ku doy waar la moo tax Seydi Aj Malik radiyallahu anhu bi muy doon liir livre am yi maam euh, kii livre bi taalibim bind parce que moom doon woon bind livre bi taalibim bind ci ay xam-xamam ak yooyu ak li mu doon jàngale ak yooyu mbir mi da koo yéem a ba bi ñëwee ne ko soxna Safiatu ñang de am na am na maanaam am na doom ju góor fekk mu téye téereem bi doon ko leen dana yii kii wàllu bu toll nii ak xam-xam yi ma jariñoo ci téereem bi vraiment am naa kersa nag di ko jéggi di tuddee xale bi keneen moo tax mu tuddee ko voilà Abdou Aziz Dabakh ah non dafa dafa dafa waar waa jooju ah. si ku doy waar la te te te te sax ba ci ginnaaw gi même ay njabootam ay mbokkam maanaam njabootam yi même ñoom sax dañoo dañoo dañuy am benn part d'héritage ci loolu tellement waa ji non kooku dafa yéeme ah da nga mu a abadun naar sawara nag buñ naan faawu la sharhu mooy xawlu waxam bi wax moom taalaa ji kawe ji fa amma ndaal alladina gaa yi ne saqu dañoo te di ñoom fa fi naari biir sawara sawara la jëm lahum ñeel na leen fiyaa ci biir sawara ba zafirun ak xëñtu wa shahiqun ak ay xiix comme ni mbaam di def xaalidiina daañ beel fiihaa foofa maanaam ñoom munuñoo duñ mën a yuuxu tellement day metti ay expiration yu metti la ñuy def ak ay voilà moo tax xaalidina dañuy sax fii ca biir sawara ma daamat feek ma ngi sax sama wata sama wata suuf si illaa ndere xanaa ma sha Allah soob rabbuka sa borom inna rabbaka lu wér boor mooy sa borom fa alun jëfaakoon la li maa yuridu ci lu ci ci lu ko neex yàlla lu ko neex rek la xam mu ne kon nag xaddada dëxal lu aaya boobu sourate Hud la ne aaya 106 ak 107 mu ne xaddada maanaam mooy wut na ay limite al mawla buur yàlla bi nga xam ne moom mooy ci kilifa yi mbindeef yi tabaraka barkel na te nekk yiw woo xam te ne day dooleeku lépp moo taala te kay alxuluud gi fi naara ci sawara war a ba ko nag bi baqaay ci sax asamaan asamaan wala dal suuf si ay dal ba tey suma topp maasa lan mooy xew baada daalika ginnaaw loolu mu ne maa baada maa am ah, maa la nga xam ne baada daalika moo ginnaaw lool mu àllaqun dafa aju rek alal mashiati ci coobareem moom tamit moom yàlla mooy illaa lu dul ne macha lu soob rabbuka sa borom mooy ay 107 sootu Hud woote moom buur yàlla taalaa ji kawe ji comme ni mu ko waxe faa alun jëfaa ko na li maa yurid la ko soob yàlla lu ko neex dong kese moom lay def voilà ngeen xool ba xam di ngeen kontaan lan ngeen di kii ndax di ngeen nangu wala doo leen nangu yàlla moom li ko neex lay def yéen naan wéy lii moo jaadu lii moo normal lii mooy kii condition yi bu dajalee lii lii moo war a xew yooyu loolu yéen a koy wax yàlla moom du wax lu ko neex lay def voilà xam ngeen lu ko neex voilà loolu lay def <laughs> dégg te dara du ko tënk ah, kenn muumu ko kenn kenn du ko conditionné ci dara te dara du ko conditionné moom mooy buur wow moom buur yàlla taala aji kay jot xat dëgg-dëgg alama naa xamal nañu nag Euh, fii mahkami ci atte yi xereñee kitaab yi téeram yi nga xam ne dafa xereñee atte annahu naka moom araada nam na ar-rahmata yërmande maanaam yàlla li mu nam moom nee na moom yërmande la nam moo ni ma xam ne kataba yàlla dogal na ala dogal na ala nafsihi ci kaw boppam ar-rahmata yërmande sootul an'am aaya 54 kon nag foofu woowu moom allazi mooy nga xam ne katabaha moo ko bind ala nafsihi ci kaw boppam maanaam yàlla dafa ne man day yërmande rek moom moom laa teg sama kaw wa bi hada ci biir lool nag basharana ci moom la ñu bégalee albashiru ki nga xam ne mooy kii bégalaate ku makki san sallallahu alayhi wa sallam as-sadiqu ki nga xam ne lépp lu mu wax dëgg la moo ñu indil nouvelles yu neex yooyu nee na bi qawli yi ci wax bi mu wax ne xikaayatan ba muy nettali an rabbi yi jële ci boromam nee na sabaqat rahmati ghadabi sabaqat jiitu rahmati sama yërmande ghadabi sama mer mm-hmm. euh, comme niñ ko gis woon ci euh, note de bas de page mm-hmm. te wa huwa ma loolu dinañ ci ñëwaat inshallah wa hada te loolu alladhi bi nga xam ne qusida moom lañ na nama bi an ci ne la tazaalu du den jahannamu jahannama yulqaa ñu koy ñuy sànni fiyaa ci moom wa taqulu mu naan hal sii di ndax am na ndolleent waay maanaam yàlla bu ñuy solli bu ñu jahannama di sotti gaa yi dañ koy sotti rek jahannama daal def bi eh, daal di genre fudd nii rek yëlëbu bu yëlëboo rek affaire bi rës ci gi mu ne ah yàlla ne ko ndax ma dolleel ndax ah ndax fees nga mu ne ah waaye ndax am na lu nuy dolli nuy dolli waat xattaa mbete nag yadaa mu def yadaa mu def rabbul izzati boroomu nooteelu teranga nga xam ne kenn mënta yegg ci moom fii haa ci moom xadamahu ah, maanaam la jiituloon maanaam la mu jiitu jiituloon ne ci ne lu ñoo ñooy def safa fay fa yazwi fa fa fa yanzawi bu ko defee mu lemu ba'daha lenn ilaa ba'din jëm te la ca des maanaam dem lëkkaloo wa taqulu mun a xatt doy na xatt doy na bi izzatika wa karamika giñ naa ci sag nooteel te nag ak sag ak sag mbaax yow yàlla sag teranga suma topp maada lan mooy xew baada zalika ginnaaw loolu yëpp ginnaaw loolu luy xew mooy alladi li nga xam ne baada zalika ginnaaw loolu moom mooy inqidaa inqidaa u ak dawratul xalqiya maanaam wërngalu mbind boobu moom mooy delluwaat war wuju woon delluwaat alxatratu toq gi ilal baxri ci géej gi wa hada lii huwa moom mooy tamaamul rahmat feesu yërmande maanaam loolu ba tey du tere waa safara nekk biir safara hmm, ah mais léegi nag ñu delluwaat ci yàlla ba tey maanaam comme ni ñu ko waxee ni waa àjjana di mën a nekkee biir àjjana terewul ñu dellu ci yàlla noonu la waa sawara di nekkee biir sawara terewul ñu dellu ci yàlla dégg nga waaye loolu nag mooy mooy matu ma gi nag le fait que ñuy mën di delluwaat ci yàlla waaw mooy yërmande googu allati bi nga xam ne katabaha moom la bind allah xaqu bi yàlla bii bur dëgg dëgg ala si ci ko boppam wow te loolu mooy ruju dellu al xalqiyati mboolem lu aju ci mbindeef gi ilal xaqiya jëm ci lu aju ci buur yàlla bi dëgg lintihaa ngir jeex gi nga xam ne moom la jeex ak dawratu euh, wërngal al kawniyati gi nga xam ne moo aju ci mbindeef yi moo tax wa an na li wér bu wóor mooy daal ilaa rabbika jëm ci sa borom donc al muntaha mooy baytal terminus bi daal ci yàlla la ala sourate Najm aaya 42 kon euh, amma abadu siyaami avant ñuy dugg ci ge abadu siyaam maanaam abadan bu ñu nee abadan ci ci koor nag mooy almaqsuud lañ ca namm mooy bi siyaamil abad ci koor ba faaw woor ba faaw rek fil xadis bi laa saama wóorut man ki nga xam ne saama foo woor na ba abad al abad ba faaw huwa mooy siyaamu dahri maanaam woor bis bu ne wa dahrul insaan te diir jamono yëpp maanaam mooy tout le temps huwa mooy a xayaati ji mooy diiru dundam rek at duniyaa bu àdduna bi xattaa mbete wa faatoo te ak gi faatoom ba keroog muy faatu rek lay tekki kon baatu abadan tam da gis ne foofu boo keroog ngay faatu la maanaam ku wóor ba keroog ngay faatu wóoroo loolu lay tekki rek